abi Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlis wa nahnu fi majlis Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu faqaala lahu faqaala lahu Bashiir ibn Sa'd radiyallahu anhu nusalli alayka ya rasulallah fa kayfa nusalli alayka fa sakata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tamannayna annahu lam yaf'alhu wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qulu allahumma salli ala muhammad wa ala Muhammad kamaa sallayta alaa Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarakta alaa aali Ibraahiim innaka hamiidun majiid wassalaamu kamaa qad alimtum qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne eh, rawaahu muslim rahimahullah voilà <laughs> teg ci loolu <laughs> rawaahu <laughs> muslim rahimahullahu taala mu ngi noone voilà voilà Allahu akbar mu ne ko abi Mas'ud mu ngi jël ci beneen saxaaba di Abu Mas'ud di Uqbat ibn Lam Uqbat ibn Amr wa <laughs> Uqbat ibn Amir Uqbat ibn Amir mooy al-Juhani Uqbat ibn Amr mooy al-Ansari bokkoon ci waa Banu Najjar al-Badri mooy Uqbat ibn Amr mu ne waan Abi Mas'ud al-Badri mu ngi jël Abu Mas'ud al-Badri waxoon nañ la wuute bi am euh, ñu bari comme Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayhi ak borom xam-xamu hadith yu bari ne parce que daa dëkkoon côté Badar kese waaye fekkewul Badar imaamul Buxaari ne déet moom daa fekk Badar wax nañ la nag inshaa Allah man loolu mooy li gën a dëgër kene qad shahida Uqba ibn Amr al-Badri Abu Mas'ud Badra mooy fekk na li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy Badr inshaa allahu taala wallahu taala kon Uqbatu ibn Amr radiyallahu anhu mu ne ataana dikkal nañu rasulullah dawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fekk ñun suñu xaal ñu ngi newoon bi majlisil ansaar non bi maj fi majlisi ci jataay boo xamante majlisi Sa'd ibn Ubaada ci jataayu Sa'd ibn Ubaada al ansaari nekkoon sangu waa Banu euh, Saa'ida radiyallahu anhu qaala lahu Bashir ibn Sa'd léegi Bashir ibn Sa'd ne ko muy baayu am Nu'man ibn Bashir kii mooy baayu am Nu'man radiyallahu anhuma di doomu Sa'd mu ne ko waa yonent bi amarana Allahu ta'ala an nusalli alayka ya rasulallah ne ko yow dawal yàlla li saa salaam borom bi nga xam ne moo kawe te yéegu ne daf ñu digal ah ñu julli ci yow waaw fa kayfa nusalli alayka waaye yonent saa salaam ñu julli ci yow ta sakata yeneen saa salaam rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam hatta tamannayna noppi bu yàgg ba ni nga xam ne ñun saxaaba yi ca la ñuy ñëbëte annahu lam yas'alhu kene ah ñu ñëbët nag ne kii de mu bañoon ko laaj laaj bi moo moom loolu moo waroon a xanaa waaw fu mbaqaale nee na ginnaaw gi mu wax rasulullah yonent bi sallallahu alayhi après ci noppeem bu yàgg googu mu ne qulu wax allahumma salli ala muhammad neen allahumma yi suñu borom salli jullil ala muhammad ci saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali muhammad ak ñooñu saydina muhammad kama keem ni nga xam ne sallayta moom nga julli ala ali ibrahim ci ñooñu saydina ibrahim alayhi salatu wassalam wa barik ala muhammad yàlla na nga barkeel ci saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali muhammad ak ñooñu saydina muhammad salaatu wa salaam kamaa kenn nga xam ne baarakta nga barkeele ala ali ibrahim waa ñooñu sayyidina ibrahim alayhi salaam innaka dëgg-dëgg yow hamiidun yaay ki sant dëgg-dëgg màgg yaay ki bàkk sa bopp dëgg-dëgg mu ne kanta wasalaamu kanta nag nuyoo kama alimtum mooy comme ni ngeen ko xamee waaw mooy liñ la waxoon nga xam ne ci tasahud yi wallahu taala mu ne rawahu muslim hadis bi daal imaamu muslim abul husayn rahimahullah mooy ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy eh, est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet lii al imaamu Maalik solo woon na ko imam daaril hijra rahimahullah ci kitaabu salaa baabu maa jaa fi salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko foofu naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na koy solo al imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i rahmatullahi alayhim kon ñoom ñi ñëpp daal di woon nañ koy solo al imaam Ibn Maaja ah, al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi mooy ki nga xam ne moo ko solo voilà al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi eh, moom solo solo wu ko. rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi waaw ah, moom moo ko moom moo ko solowo sinon ñi ñëpp daal dinañ koy solo naka noonu al imaam al Buxaari rahimahullah moom andiwu ko moo tax imaamu uh, kii ne rawahu muslim alimamu muslim alimamu nawawi rahmatullah alayhi ma léegi ñu xool nan la ko solo alimamu muslim kitaabu salaa mooy buntu bi nekkoon sànq mu ngi indi hadis bi bii nag yii nag la njëkkoon indi hadis bi ñu gis sànq muy bu Ka'b ibn Ujra bii la indi door koon ko ci dooroon ko ci teg baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud mu ne ko mu ne haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi mu ne nett lañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya at-Tamimi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abd al-Rahman ne Yahya ibn Hamar at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani rahimahullah di rayhanatu Nisabur génn àddina la 228 rahmatullah wa alam ne qara'tu ala Malik mu ne jàng naa ci Maalik wax nañ la xadiis imaamu Maalik soloo woon na ko lu jiitu mu ngi ci Muwatta al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati muy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaylaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari radiyallahu ta'ala rahimahullah di imaamu daaril hijra génn àddina la 170 rahmatullahi alayhi an Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir di Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir Abu Abdillah al-Madani mawla nekkoon mawla ci waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab si woon al-Mujmir parce que da doon bokkoon na ci ñuy cuuraay ñi nga xam ne dañ doon cuuraay li nga xam ne mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme ni ko imaam az-Zahabi wax day ne kaana yubakhiru masjida nabi sallallahu alayhi wa sallam jalasa Aba Hurayra Aba Hurayra mudda voilà bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ doon fa cuuraay jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu nekkoon sunna ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu bu doon ne lu ñu lu ñu lu ñu war a def dinañ ne ko yee eh Nu'aym baal li ngay def eh, nga xamante ne toogoon ak Seydina Abu Hurayra comme na Zahabi wax al imam rahimahullah ishrina sana voilà mooy eh, ñaar fukki at toogoon na ko nekk ki nga xam ne taalibu Seydina Abu Hurayra moom Nu'aym ibn Abdillah al-Mujrim al-Mujmir voilà voilà anna Muhammad ibn Abdillah moom nag kañ la génn àddina rahimahullahu ta'ala loolu kañ la génn àddina kañ la génn àddina daju ma ko rahmatullahi alayhi anna Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd al-Ansari dene Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ibn Zayd ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Ansari uh, uh, moom al-Madani kañ la gane àddina kañ la génn àddina moom itam dajuma ko rahmatullahi alayhi wa Abdallah ibn Zayd ak Abdallah ibn Zayd mu ne huwa alladhi kana uriya an-nida voilà muy Abdallah ibn Zayd li nga xam ne moom lañ wanoon li nga xam ne mooy noddu moom la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di wan wan mu ne kon ñii ñoo mooy Abdallah ibn Zayd mi nga ne eh, eh, al-Ansari Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd al wa Abdallah ibn Zayd huwa alladhi mu ne Abda non du fii la Muhammad di doomu Abdallah ibn Zayd afwan ah, ah. Muhammad bi mu ko jëlee moom euh, Nu'aym doomu ki nga xam ne Abdallah ibn Zayd boobu la muy leeral Abdallah ibn Zayd boobu mooy kan mu ne moo Abdallah ibn Zayd kontaan moom huwa alladhi kaana uriya nidaa moom la ñu waroon nodd mooy ibn abdi rabbi bokku la abdullah ibn zayd ibn asim kooku mooy ci eh, keneen ki nga xamante ne moo gën a siiw di jàngale jàpp yeneen ci baray sa sa bokku la kii te moo ëppalum jël te kooku mooy doomu musaybatum eh, ne kaabu ummu umara voilà kii nag keneen la muy ibn abdi rabbi moom benn xadis moo wér ci moom mooy xadis bi nga xam ne ci lay nettalee moom du boobu nga xam ne moom la gisoon radiyallahu ta'ala anhu doomam nag di muhammad moo jàngal xadis bi mu ay mu ibn abdillah al mujmir radiyallahu anil jamii' mu ne axbarahu kon Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moo xabaare Nu'aym an Abi Mas'ud al-Ansari jëlëj Abu Mas'ud di Amr Uqba ibn Amr ibn Sa'laba ibn Amr ibn Sa'laba Abu Mas'ud al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Badri radiyallahu ta'ala anhu génnaat na la 39 am nañu ne la 40 am na sax ñoo xam ne nee nañ jeexitalu xilaafu Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu la génn àddina wallahu ta'ala a'lam radiyallahu qala mu ne atana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubada fa qala lahu Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu amarana Allahu ta'ala an nusalli an nusalli alayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa kayfa nusalli alayka qala fa sakata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tamannayna annahu lam yas'alhu thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wa salaamu kama qad alimtum nii mooy li nga xam ne noonu la ko al imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu taala indi mooy fil aalamiina bi da ngay gis ne ci euh, riyaad bi mooy àggul foofu innaka hamidun majid après mun a wasalaamu kama alimtum alors que bu dee ci riwaaya imaam muslim bi ñëw na ba foofu waaw kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid mu ne wasalaamu nag kama qad alimtum ta al imaamu muslim rahimahullah benn bërëb kese la ko indi ñi ko solo ñëpp benn bërëb képp xanaa imaam ahmad rahmatullah alayhi moom moo ko indi ci bërëb yu bari comme ni nga xamante ne moom moom la siiwe ci bërëb rahmatullahi alayhi léegi mu des ginnaaw yi lëkkaaleeg buntu bi mooy xadis biñ gis léegi daw ñu wax la ko bi ko mujj day wane siyam naka la ñuy jullee Yonent naka lañ koy jullee lu am solo loolu moom ba borom ne nañu def leen ah, jar na nag ñu xam nan lañ koy defee parce que bu ñu xamul nan koy defee loolu problème la waaw <laughs> waaw fii mu ne bi ñu borom bi ne julli leen julli juróom bi mu ko farataalee mais dafa yónni yi ale yonent ay saasam dafa yónni Seydina ñuy julli yonent saasam jàngal ni ngeen ma gisee may julli julli leen comme ni nga xam ne noonu lañ ma gisee maanaam lay saasam may julli di julli war a julli moo tax parce que yàlla yi dafa soxla yonent bi ay saasam leeral lool moo tax borom xam-xam yi di wax ne almasu xayru muuf li li nga xam ne moom lañ toxale ci yonent bi saa saa loolu moo gën leneen waaw xam nga mu ne uñ kuréel dikran katira loolu mooy dafa joxe tudd leen yàlla mooy xamal nañ am yoo xam ne ay tudd façon tudd yàlla mais am na yeneen yoo xam ne nit loolu moo gën a yaatu alors que bu nee julli juróom la julli juróom il fallait yeneen saa saam leeral ko nii la amul neneen noo xamante ne noonu ko koy defee diw jaayu bu waane ba mu jox waaw am na yoo xam ne dina nangu jaamu yàlla yoo xam borom dañu koo digal dina nangu diversification moo la xattaa ci kaaba gii nii talbiya gi saxaaba yi dañ ci doon yokk labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak loolu ah mooy talbiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais saxaaba yi dañ ci doon yokk comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu euh, Ibnu Umar voilà Seydina Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu waxe ne ñoom dañ ci doon yokk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen dégg te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu leen dara waaw kon loolu euh, benn affaire la waaye dafa am yoo xam ne nag nanguwul loolu waaw jaamu yàlla yoo xam ne nanguwul loolu comme li kii waxoon nu mu tudd fa mooy gisoon nañ ko fii im naa ko euh, sayyidina al-Bara ibn Azib awayta ila firashika waaw boo demee ci sa euh, di tëddi na nga wax allahumma inni aslamtu ilayka na nga jàpp sa jàpp bi ngay jàpp booy julli après nga ñaan ñaan boobu ñuy ñaan bi mu naan wa bi nabiyyika wa bi nabiyyika alladhi arsalta lan la wa bi rasulika yonente ma sa sam ko dé wa bi nabiyyika alladhi arsalta say yonent alladi li nga xam ne arsalta waaye ba bi rasuuli ndax boobu nangu kon loolu dafa am solo salaatu ala bii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu ne boo ci wax baax na li gën nag lañ lay wax nii mooy yi gën yi gën mooy yi nga xam ne yonent ci yonent bay saa saam la tukkee moo ko jàngale ñépp xam nañ ne jaamu yàlla yépp bi yonent bay saa saam jàngale ak ne def leen lii wala bi nga xam ne moom la jàngal moo gën bi nga xamante ne nii ay nit ñoom ñoo ko defaral seen bopp même bu dee ak ñaan waaw moo tax salaatu ala nabi nit mënu la taxaw ne euh, bon il baax par force nga ñaane ko nii nii yoneen saa sala wax lii mu ne loolu parce que dafa am ay salaatu ala nabi mooy yi nga xamante ni dafa bari ay version yu bari ci saxaaba yi yoo xamante ne nii ñoom yuñ doon yuñ doon jullee ci rente bay saxaaba yoo xam ne wute naag bii ak yeneen i xadis dinañ gis mujj bi xadis mujj bi est-ce que lii la voilà ay seex la ay ay wuute te ñépp d'accord nañ ne nit ki bu taxawee ne allahumma salli ala muhammad allahumma salli wa sallim ala rasulillah kooku dund na ci yonent bi alayhi salaam boo nee wassalaatu wassalaamu ala rasulillah booy commencer discours wala booy jeexal wassalaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mais yu mel noonu ak allahumma salli ala muhammad ak version yooyu yëpp l'essentiel na ci julli ji nekk loolu baax na mais dañ lay wax yi nga xam ne moom lañ jëlee ci yonent bi alayhi waaw mu ne xuuru wax leen waaw te tamit dañuy xam ne mooy wax bii nii wax version bii du farata parce que bu doon ne farata la yeneen saa dara du xaar ñu koy laaj bu parce que ayib daa wàcc bu yàgg na ah moo tax saxaaba bi ne ko ñun dégg ñun la yeneen saa saam xam nañu nan la ñuy lay nuyoo borom bi dañu dañoo dañoo digal bu julli ci yow waa nan la ñuy jullee ci yow. kon nag digal na lu ne leen ko bu doon ne farata la ñu ko siyaax bi ca saasa la comme julli julli juróom bi mu demee Isra wal Mi'raj jël su bëgg gis nga guddi ko kër su bëgg la Seydina Jibril ñëw daal di koy wan ni ñuy julli ak waxtu julli yi alors que julli ci yonente bi saa saa borom bi naan rek yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu mais saxaaba yi jàpp nga ne doonuñ ko woon def mais doon nañ ko def mais bu buñ ko laajee lii mooy ana ban mooy bi nga xam ne ci moom lañ koy jëlee nag mu wax ñu nan lañ koy def xam nañ de borom bee ñu digal ñu julli ci yow waa yonent saa salaam amarana allahu taala an nusalli alayhi fa kayfa nusalli alayhi waa nan la ñuy jullee ci yow waaw bu doon ne farata bu ñu war a defe mooy kaddu yi doonu loon xaar ñu koy laaj moom alayhi salaatu wassalaam loolu tamit dafa am solo voilà kon moo tax al imaam al xaafiz an-Nawawi bi muy sharh li al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'ala mu ne qaala al qaadi kon lu taale bi ba léegi ak suñu bunt bi mooy na lañ koy defe ndax bu la di digalee te xamoo ni ngay defe loolu man lañ di problème waaw li gën nag mooy nga laaj surtout yonent bi alay saa saa mi nga xam ne shaari mu ngi fi nga laaj ko dëgg-dëgg mu leeral la loolu nekk lu amaan solo léegi mu ne al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi Iyaad ah wa yahtamilu yenu na rek an yakuna su'aluhum kene seen laaj bi an kayfiyati salaat fi ghayri salaat mooy dañoo laaj nan la ñuy jullee ci Rasul sallallahu alayhi wasallam bu dul ci julli sax bu dul tashahhud ak yooyu wa yahtamilu fi salaat waaye yenoon tamit mu nekk ci bu ñu taayaa ci biir julli qaala wa huwa al-azhar mu ne li gën a feeñ nag mooy loolu kene ci biir julli la qultu imaamu Nawawi mu ne nee naa wa haaza zaahiru ixtiyaari Muslim te lii mooy li feeñ imaam Muslim tànn wa lihaaza zakara haaza al-hadiis fii maw fii haaza al-mawdi' mu ne imaam lii imaam al-Qaadi Iyaad wax moom la moo si moo mooy li feeñ ci li imaam Muslim tànn ndax moo tax mu andi ko ci bërëb bii di wax ci wàllu tashahhud voilà léegi nag kon mu ngi noonee lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la ah. kon salaam bi moom mooy lim ne ne kama alimtum waxoon na assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu eh? assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin qala al-imam al-qadi Iyad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a loolu la wax waaw mu ne loolu nag mu tànn mooy li feeñ ci li al imaamu muslim daal di tànn moo tax moon di ko léegi nag mu des bon loo xam ne al imaamu an-Nawawi rahimahullah euh, mu ngi wax naan waaw am na laaj bu taxaw waxtalafa al-ulamaa fi al-hikmati fi qawli allahumma salli ala muhammadin kama sallayta ala ibrahim boroom xam-xam yi wute nañ lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne boroom bi julli ala muhammad sayyidina muhammad kama kem ni nga xam ne sallayta nga julli ala ibrahim sayyidina ibrahim maa ànd ak anna muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam afdal afdalu min ibrahim sallallahu alayhi wasallam moo gën sayyidina ibrahim ah mu ne qaala alqaadi alayhi salaam mu ne alqaadi Iyaad di nee na azharul aqwaal li gën a feeñ daal ci wax yi lii la anna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam sa'ala dhaalika li nafsi te ne yeneen saa salaam dafa laaj lii ñaan lii ngir bopp wa li ahli baytihi ak waa kër ay ñoñam ak ay ñoñam waa ay waa këram ak ay waa këram waaw. li yutimma ngir mu mat an ni'ma li nga xam ne mooy xéewal bi alayhim ci ñoom kamaa li nga xam ne atammaha lañ ko matale ala ibrahima ci seydina ibrahima ala alihi ak ay ñoñam wa qiila ñu ne bal li am ba des sa'ala zalika dafa laaj lii li ummatihi ngir xeetam alayhi salatu wasalaam wa qiila am ñu ne bal bal li am ba mooy bal li am ba des mooy li yabqa zalika ngir loolu des lahu ñeel ko daa'iman faw ila yawm al-qiyaama ba yawm al-qiyaama wa yaj'alu lahu ñu def wa yaj'alu lahu bihi lisaana sidqin fil aaxiriin ka Ibrahim ñu defal ko ci li nga xam ne mooy tudd woo xam ne wu dëgg lay doon waaw comme la Alxuraan wax ne Ibrahim alayhi salaam moo ko defal lisaana sidqin fil aaxiriin ci ñu mujj ñi wala ka Ibrahim alayhi salaam wa qiila am na ne kaana zaalika loolu dafa nekk qabla an ya'lama laata muy xam annahu afdal min Ibrahim que ne moom moo gën Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam que moo gën Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam waaw mais wii moom amaana dëggul bii moom euh, euh, euh, waqiila mu ne am na ñeneen ñu wax ne sa alas daa laaj salaatan julli joo xam ne yattaxidu biha yattaxidu biha borom bi da ko jàpp xalilan xalit kama kenn ni nga xam ne ittaxada la jàppee Ibrahima Seydina Ibrahim Khalila mu ne hada kalaamul qaadi imaam an-Nawawi rahimahullah mooy toxal waxu al imaam al qaadi Iyaad mu ne lii de mooy waxu al imaam al qaadi mu ne waaye wal muxtaar li ñuy xam ne moom lañ tànn fii daalika ahadu salaasati aqwaal ah mooy benn ci ñetti wax yi ahaduha benn bi hakaahu ba'du ashaabina lenn ci suñu mbokk yi yaani Shaafi'i jël ko imaam Shaafi'i rahimahu llahu ta'aala anna ma'naahu kana maa warnaahu mooy salli alaa Muhammad julli sayyidinaa Muhammad borom bi ñu ngi lay ñaan nga julli coow ah wa tammal kalaam léegi ne wax ji yem fii nag huna summa sta'nafa ginnaaw gi foofu la wax ji yem mu tàmbalee wax ju bees kaddu gu bees phrase bu bees ne wa ala ali muhammad waaye nga ñaan julli ci waa ñoñu sayyidina muhammad ay wa salli ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim nga julli ci waa kër sayyidina muhammad kenn li nga xam ne noonu nga julli nag ci sayyidina ibrahim wa ali ibrahim ak waa kër sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam mu ne fal mas'ulu lahu mithla ibrahim wa alihi hum alu muhammad sallallahu alayhi wasallam la nafsu mu ne kon ki ngay xam ne moom la ñuy ñaanal lu mel ni li sayyidina ibrahim ak ay ñoñam doon am ñooñu mooy Seydina Muhammad mooy waa kër waa ñooñu Seydina Muhammad waaye du boppam loolu mu ne benn yii mooy yi ci gën a dëgër benn ko mu ne alqawlu saani ñaareel bi maanaaw maanaam ij'al li Muhammadin defalal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ay ñoñam salaatan salaatan julli joo xam ne minka bu tukkee ceew borom bi kamaa li nga xam ne ja'altaha nga ko defalal Ibrahim Seydina Ibrahim alayhi salaam wa alihi ak ay ñoñam mu ne fal mas'ulu nga xam ne boobaa li ñuy ñaan boobu al musharaka moo yeneen saa day ñaan bokkaale fii asli salaat yi la qadraha wala qadriha mooy ci cosaan julli borom bi julli ci moom comme ni mu julli ci yonent bi Seydina Ibrahima waaye tollu ne mooy dayo googee comme dayoom déedéet ndax bu doy dayo bi borom bi julli ci yonent saa moo gën a màgg muy julli ci keneen mu ne alqawlu thalith ñetteel bi nag innahu mooy eh, kene moom dafa nekk ala zahirihi ci kaw ni mu ñëwee nii rek noonu la wal muraadu kon ni ñuy jublu boobaa ci wax ji la ci yonent jublu mooy ij'al wa alihi salatan bi miqdaari salati allati li ibrahim wa ali defalal sayyidina muhammad ak ay ñoñom dayo julli xamante ne nii ñeel na sayyidina ibrahim ak ay ñoñom mu ne wal mas'ul bu boobaa li nga xam ne moom la ñuy ñaan mooy muqabalatul jumla ñaari jumla yi ñaari phrase yi dañoo woo nekk loo xamante ne mooy li mu ñaan fee la ñaan fii fa innal muxtaara fil aali mu ne ndax li ñu tànn ci aal li muy tekki moom lañ wax ci kanam ni lépp ci borom xam yi dañ am na nag ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne àll ak ahl benn la voilà mais li nga xam ne moo gën a dëgër mooy euh, que ne àll kama qaddamna annahum jami'ul atba que ne mooy képp koo xamante ne mboolem ñi nga xamante ne nii ñoo ànd ak ki nga xam ne mooy nit ki voilà ki ak yonent bu man di doon ñooñu ñooy àll ñooñu ñooy ñooy àll euh, euh, wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonee kon mu ne bu ko defee nag wa yadxulu fi aal ibrahim bu ko defee dina dugg ci waa si waa kër Seydina Ibrahim alayhi salaam xalaa xaqaiqu laa yuhsawna min al anbiya mbooloo mu bari yoo xam ne man leen a natt ci yonent yi alayhim asalatu wasalaam ñi ñëw gannaawam wala yadxulu fi ali muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi te bu boobaa waa ñooñu sayyidina muhammad ab yonent di ci dugg ndax moom mooy ku mujj ki ñëw fa talaba mu sàkku ilhaaq hadhihi al jumla boole tappale boole yóbbu phrase bi allati fiha nabiyyun wahid bi nga xam ne benn yonent kese fa nekk bi tilkal jumla ci jumla bale phrase bale allati fiha nekk na ko xalaa'iq mbooloo mu bari minal anbiya ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wallahu léegi nag mu ne loolu yàllaa gën a xam waaye de toute façon mbir mi dañ wax léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yu bari nekk fee wax fii mooy ni borom bi ci moom ni borom bi di ci moom jullee wul kenn kenn ko ak nu ñu mën di toll lu tolloog bi muy jullee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën a màgg moo gën a rëy te mooy li nga xamante ne nii mooy la gën a sopplu fa borom bi tabaraka wa taala kon loolu daa nekk loo xam ne lu leer la waaw loolu lu leer leer la léegi nag am na leneen euh, loo xam ne borom xam-xam yi bon est-ce que saa salaam mën nañ ko ñaanal ar-rahma yonent euh, Imaam An-Nawawi yi ngi koy indi ne suñu sëriñ yi nag daal dinañ ciy wute daal dinañ ciy wute daal nañ ciy wute. du'a te loolu mën naa nekk loolu it mën naa nekk ngir yonent bi alayhi salaatu euh, euh, wassalaam léegi nag mu ne moom bon loolu wuute da cee am ku mel ne al imaam al haafiz ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala moom daa jàpp ne loolu mën naa nekk tey. voilà voilà mu ne lool euh, wa huwa ikhtiyaaru abi umar ibn abd al-barr wa ajaazahu ghayru ñeneen tamit ne loolu mën naa nekk voilà ñaanal yeneen saa sam yërmande loolu voilà loolu booy ñaan nga boole ko ci wa huwa mazhabu abi muhammad ibn abi zayd mu ne ka mooy mazhabu abu muhammad ibn abi zayd mu waaye nag ñëpp dañ ne noo mu ne seen doom nag seen lay mooy yeneen saa salaam dafa jàngale nan la ñuy jullee ci moom mooy yokku ci julli ji la lay wax rahma voilà mooy yërmande loolu la la bëgg wax mu ne ñoom imaam ibn Abdul Bar ne mën naa nekk ñeneen ñi ne non non non parce que ren saa saam dafa xam ne julli ji walaysa fiha dhikru rahmat boolawu ci tudd yërmande voilà kon nag moo tax imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal muxtaaru annahu la yuzkaru ar-rahma li nga xam ne moom lañ tànn mooy rahma yërmande kenn du ko ci boole léegi kon mu ngi noonee léegi nag mu ne kantaal ibn allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad mu ne ihtajja bihi man ajaaza salata ala ghayri al anbiya mu ne lii layee na xadis bi te ne julli ci keneen ku dul yonent yàlla yi saa sa mën naa nekk comme nga ne allahumma salli ala diw yàlla yàlla nga julli ci diw ñu ne loolu dañoo comme que fii dane wa ala ali muhammad waa kër sayyidina muhammad te ñooñu du ñu yonent alayhimu salaatu wassalaam kon kooku euh, euh, loolu mooy loolu mën naa nekk voilà mu ne wa hada lii nag maxtul talab fa al ulama fii bokk na ci li nga xam borom xam-xam yi dañ cee wuute mu ne fa qaala Maalik wa Shaafi'i mu ne fa qaala mu wax Maalik al imaamu Maalik wa Shaafi'i ak al imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhima wal aktharu nag ñi ëpp kenn laa yusalla ala ghayri al anbiya itlaalan kenn du nuyu wër mooy mooy mooy mooy isolé ñëw rek ne allahumma salli ala ala Ibra par exemple te Ibra boobu muy Ibra Ndiaye wala allahumma salli ala Seydou Ndiaye wala Seydou Moussa Moussa Diouf wala yu mel noonu ñu ne loolu kenn du ko def voilà non déedéet fala yuqaalu allahumma salli ala abi bakr ci kaw noonu duñ nekk allahumma e eh, suñu borom julli sayna abu ni nit gën a màgg ci aw omar wala sayna omar aw ali wala allahumma salli ala ali loolu déedéet aw xayri wala ñeneen bu ñu waxee ñii mooy ñeneen ñi moom ta euh, euh, ñoom ñépp a ci yam mu ne walakin bu boobaa yusalli alayhim tabaan day julli ci yonent bi saa saa doon tee boole ñooñu waaw kay ñu nekk loo xamante ne day topp eh, ci ne allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ashaabihi wa azwaajihi wa dhurriyyatihi voilà comme ni nga xam ne noonu la ko xadis yi la ko xadis yi la ñëwee ci xadis yi mooy ne allahumma isa eh, borom salli ala muhammad julli sayyidina muhammad wa ali muhammad ak waa kër sayyidina muhammad wa ashaabi ak sahaaba bi wa azwaaji ak soxna yi wa dhurriyyatihi ak ñi nga xam ne ñooy eh, njabootam te loolu moom mooy xadis bu mujj bi dina indi dhurriya comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadis yi loolu lay mën a nekkee ñëw rek beral leen ab julli allahumma salli ala abu bakar loolu ñu ne ñoom manu la nekk mu ne wa qaala ahmad kon njëkk am yi bu njëkk baago mu ne wa qaala ahmad kanta imam ahmad wa jamaa ak mbooloo ne ñoom yusalli ala kulli wahidin min al mu'minina mustaqillan ñoom li ñee bañ ñu ne mu ne man a bañ bañ a bañ a nekk man nga ne allahumma salli ala ali allahumma salli ala umar allahumma salli ala abu bakr allahumma salli ala mu'aaz loolu mën nga moom kese waaw léegi ñoom ñu laye bi ahadith ahadith baab ci hadith yi ñëw fii comme wa ala ali muhammad comme liñ la wax ci sayyidina muhammad yooyu euh, ak waa ñooñu sayyidina muhammad mu ne wab bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ak wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dina allahumma salli ala ali abi awfa bi abi awfa indee li nga xam ne mooy zakatam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan ne allahumma e sa borom salli ala ali abi awfa ñi ñi nga xam ne ñooy waa kër abu awfa radiyallahu ta'ala anhum wa arda waaw kon nag ñoom ñu ne lii da koy wane waaw waaw mu ne wa kaana idaa ataahu qawmun bi nga xam ne day nit buñ ko a dikkee mooy yeneen saa i ñoom fa wa huwa muwaafiqun li qawli ta'aala ñu ne ñoom imaam di wax ne ak malaakaat mu ngi nii kon mu ne lii la way ah, kon nag mu ngi waaw waaw léegi nag mu ne nag ñu nag waa léegi ñu lan la ñuy toon kaw lii lii tax daa daa mbir lu leera ah. comment ils vont faire comment ils vont faire mu ne wax dëgg ak daal di euh, euh, ay mana bi bi am na xaaral naw kene façon bi nga xam ne la ñu julli ci loolu noonu daa loo xamante ni ma'xuudun min tawqiif dañ koo jëlee ci loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la ko waxee woon ñu yeme ci noonu wastimaalu salaf ak li nga xam ne moom la salafu saalih way dawlu yu baax yi doon euh, doon doon doon doon doon jëfandikoo walam yun xal te jëlewuñ istimaalum dalik salafu salih topp ñoo ci yonent bi alayhi salaam doon ñoo dégg kenn ci ñoom muy wax lool allahumma salli ala diw waaw bal xassu bihil anbiya dañ koo jagle yonent bi alayhi salaam kama xassu allah ta'ala bi taqdim comme ni nga xam ne lañ jagalee borom bi jaglee la borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy ak nga xam ne ay subhaanallah loolu yàlla lañ koy wax voilà fa yuqaalu ah qaala allah subhaanahu bu ko defee mooy ni wax borom bi wax na gàcc ngaalaa moom wa taala wa qaala allah taala di wax ne borom bi kawe na ko duñu wax wa qaala muhammad taala xam nga loolu ko la mel noonu te pourtant est-ce que ren saa màggul bien sûr la màgg na waaye est-ce que de loolu doon nekk lu ñuy wax wa qaala azza wa jalla te loolu màgg na tedd na est-ce que ren saa saa màggul tedd na est-ce que waaw waaye est-ce que da ngay dégg naa Muhammad azza wa jalla déedéet yàlla suñ koy wax man loolu sunnaay borom xam-xam yi la wa qaala jallat azamatuhu wa taqaddasat asmaa'uhu noonu lañ koy wax jallat màgg na azamatu am màggaay wa taqaddasat mooy ci ci ci ci ci asmaa'u ay ay turam wa tabaaraka wa ta'aala yooyu wa nahu zaalika yu mel noonu wala yuqaalu qaala an-nabiyyu azza wa jalla te kenn du wax mooy li ñu wax daal borom yeneen saa salaam azza wa jalla nee na wa in kaana azizan jalila te ñëpp xam nañ ne mais tey dina màgg na tey wala nahwa zalika yu mel wa ajaabu an qawlillahi ta'ala huwa alladhi yusalli alayhi wa malaa'ikatuhu léegi nag ñu tontu waa wax bi nga xam ne moom la ñoom imaam Ahmad wax nañ ne loolu da koy wan borom bi mooy kii jullit yi nag malaakaat ñu ne ñu tontu waanil ahadith ak hadith yi ñu wax bi anna ma kaana min Allah azza wa jalla wa rasuluhu tazawwaduha wa tarahu ñu ne lépp lu jóge ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñaan la du ñuy ñaanal seen seen ñi féete suuf borom bi ay jaamu yonent bi alayhi salaatu salaam xeet bi nga xam ne moom lañ ko yónni ak tarahum ñaanal leen yërmande borom bi tamit di leen yërëm walaysa fiihi maana ta'ziim nekku ci maanaa màggal wa tawqiir ak weggeel bu mag alladhi bi nga xam ne yakunu min ghayrihim day jóge ci ñeneen li nga xam ne ñoo dul ñoom ngir defal ko yàlla defal ko yonentam alayhi salaatu wa salaam bokkul waaw wa amma salaatu ala ali wal azwaaj wa zurriya fa innamaa jaa ala tabaa laa ala al-istiqlaal mu ne nag yéen li ngeen di wax noonu naan yéen parce que comme que ñëw na ci hadith bi par exemple wa ala ali Muhammad ak jële allahumma salli yooyu noonu dañ naan la loolu lenn ak ak soxnaam yi mais lool parce que dafa ñëw dañoo toog ñoo boo julli yonent bi sallallahu alayhi leen ak julli dañ leen a boole ci salaatu ala nabi bi ci biir lañ nekk alayhi salaatu wassalaam waaw waaw kon nag loolu la te loolu leeraloon nañ ne loolu tabaan la dafa topp li am na tabi'an yahtamilu fihi ma la yahtamilu topp moom day mën a yenu di man a jël atte yoo xam ne bu dee dafa wét du ko mën waaw waaw mu ne waxtalafa ashaabuna imam nawawi dal minhaj ba léegi mu ne na wax rahimahullah suñu ñoom ñi di Shafi'iyya yi wute nañ fi salaati ala ghayri al-anbiya julli ci ñeneen ñoo xam ne du ñu yonent alayhi salaam hal yuqaalu ndax dañuy wax huwa makruh boo julli ci keneen ku dul yonent bi alayhi salaam mais loolu dañ koo sit yonent bi alayhi salaam aw huwa mujarradu tark adab wala loolu mooy bàyyi fii eh, rek la mooy adab mooy ak teggin ah wa sahihu mu ne li wér al mashhur bi siiw annahu makruh kene dañ koo si karahata tan bi tibéelu mooy loo xam ne dañ ko ba waaw ak tibéel ci la ne mu ne qaala cheikh abou mouhammad al-Juwayni mu ne cheikh abou mouhammad rahimahullah al-Juwayni nee na wasalaamu fi maana salaam mu ne salaam ci maanaa salaam la nekk mooy euh, nuyoo ci maanaa julli la nekk fa inna allaha ta'ala qarana baynahuma ndax borom bi daf leen a taqale fala yufradu bihi ghaibun an ghayr al anbiya duñu ko euh, wéetale koo xam ne nekk fi lu dul yonent ci amee saa saa falaa yuqaalu boo ñu wax Abu Bakr wa Umar wa Ali alayhimu salaam waaw kenn du wax lool Abu Bakr wa Umar wa Ali wax alayhimu salaatu wa salaam wa innamaa yuqaalu daalika xitaaban loolu liñ koy wax mooy koo xam ne lil ahyaa'i wal amwaat ñi nga xam ne dañuy euh, du du loo xam ne. booy wax ak ñi nga xam ne dañoo dañuy dund ak ñi nga xam ne dañoo faat fa yuqaal boobaa ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi comme booy dem ci li nga xamante ne mooy bàmmeel yi wallahu taala alam boroom bi nag mooy ci dina xam kon nag ci kaw noonu xam naa dañuy yem ni bon xadiis bi ci des mooy mujj bi eh, waaye boobu nañ waaye bii di ñëw ndax tàkkusaan bi eh, mooy dugg si nii eh, buñ ko tàmbalee amaana du jeex màbb bi jëpp wallahu taala alam